bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma baadu fa yaquulu alcheikhu abulmahamidi alcheikhu ahmadu alxadim alayhi ridwanu albaaqi alqadim fi qasidatihi masaaliku aljinaan fi jamci ma farraqahu addaymaani radi allahu anhuma wa ardaahuma fi albaabi althalith fi aladabi walfadaa'il fi faslun fi shukr fa xaytuma kullimta bil fuduli famil ila tasbiixi wa tahliili sëriñ bi nag di wax ginaaw bi mu la dénkee yële ak ngëneel yoo yële ci ñaan yeeg sa lenn ci laaya alquran yeeg suwar yi mu ne fa xaytuma saa soo xam ne kullimta waxees nañu ak yow bil fuduli ci ay futilité wax yu amul njariñ yow bu fa nekk di tontu kooku famil jengal ila tasbiixi di sàbbaal sa borom wa tahliili ak di def ay laa ilaaha illallah awis tajib wala nga tontu waa ji waaye loo koy tontu loo koy tontu bi xam di di bi xam din di sant sa borom ci ay alhamdulillah aw walla nga santoo ko nga tontoo ko bi naf yi alxawli di daq pexe moo am waaye pexe mu mbindeef mën a am ci de awtal boppam njariñ jañal boppam lor wa quwwa di daq tamit kàttan gu mbindeef am ci xëccal boppam li nga xamante ne mooy njariñ waaye dàqal boppam lor yaa ah yaa ax yi yaa uxay yi yow sama mbokk xayri mooy nga dàqal ko keneen an xayri rabbina dàq ne alxawla alxawla wal quwwa mooy nga nga laa xawla ngay nga wax lool laa xawla wala quwwata illa billah daqal lool an ghayri rabbina ci keneen ku dul suñu borom waaw wara mu ne an ghayri rabbina aw istighfari wa fikratin fil layli wan nahari mu ne daqal lool lépp an ghayri wëllif keneen ku dul borom amoo pexe amoo amoo ay ay ay ay xalaat amoo kàttan waaw mu ngi noonu dara nga ci amul waaw <coughs> léegi wa fikratin wastighfaari ak tamit di sàkku jéggal sa borom foo toll bee passé gisoon nañ sayyidul istighfar ak yeneen kon wa fikratin ak di xalaat yow noonu ngay tontoo fii layli ci guddi yi wan nahaari ak sa bëccëg yi dee ko dee ko dee ko dee ko dee ci dee ci labal lii sa waxtu yi dee ci labal lii ma la wax mu ne fa xaytumal kara jufunaka xalal fa kaabidan bi rukay'atin tusab mu ne fa xaytuma saa soo xamante ne nii alkaraab ak ngëmbéntu ay nelaw jufu nag sa xef yi ñu ngi commencé xalab di di di di di di di di di hmm? di noot sa xef yi mooy ak ngëmbéntu di dugg si fakaa bi danhu xareel ak moom jange ko bi rukay atin ci ay rakkan nga dem jàppi julli ay rakkan yoo xam ne tusab dees na la ci yoole mu ne walaa takun daa kasalin idil xayaat muddatuha qalilatun faxshal fawaat mu ne walaa takun tabul nekk daa kasalin boroomu koo xam ne dafa tàyyel waaw idil xayaat ndax gis nga dund gi muddatuha ab diiram qalilatun lu néew la kon faxsha ragalal alfawaat mu rëcc la waaw ak néew dafa néew lool gis nga nag li la yàlla sant daa bari boo fi néewee di toppatoo leneen lu dut lii wallaay boobu da lay rëcc voilà kon ragalal mu rëcc la ne wayaa axil mu ne wayaa axi te yow sama su mbokk li ñu naan al xiba jëw war riyaa bëgg a gis tël maan mbooleem seen maa booleeg al bi ak kaaw di aaw say jëf wal xasadi ak eñaan wal kibri ak rëy daa bayal baal teg ko fële te bu ko jikkowoo te sànni ko mu ne wa adami rahmati lil insaani wa hubbi rifatina ala al mu ne wa adami ñàkk yërmande tamit lil insaani ngir nit ñi comme yow ñàkk yërmande loolu taxawoon nañ ci benn bés waaw mu ne lool teg ko fële amal yërmande ci jaam yi te ñàkk yërmande sànni ko fële waaw ngir jaam yi waaye it leneen loo xam ne na nga ko teet ta ko wa hubbi rifan bëgg yow ñu ngay yëkkati ngay yëkkati ku saa su ne alal aqraani ci sa maas ci loo xam ne dara yàlla taxul mu ne fa kullu man jamaaha awixtawaa waxidatan minha fa xaasirun tawa mu ne fa kullu man képp koo xamante ne nii hein jamaaha dajale na yii ma wax yu yées yii bakkaari xol yu yées yii nga xam ne ñoo takkook bakkan te yées képp ku leen dajale mbooloom seen awix tawaa wala mu làmboo ci waaxidatan benn kese la ci am min haa ci yii ma lim kooku defa xaasirun aji kuttus la tawaata kooku alkuna fekk tuubuti waaw bu ci faatoo na rek alkuna mu ne li annaha tujibu raddal amali ila alladhi amilahu faltaqili lu tax ma ne moom tawaa dafay alku toskare na waajoo jële te kuttus na te nekk na koo xam ne day alku li na ndax lan li annaha ndax benn ci bàkkaar yi wala nga boole leen tuujibu day waral raddal amali borom bi delloo la jëf jënga jëf ak nu man di tol noo kon aw aw mu mu delloo la ko waaw ilal ladhi da koy delloo kan ilal ladhi ca ka nga xam ne amilahu moo ko jëf kon fal tànqili xalaatal ta takk lii ma la wax man Bamba radiyallahu anhu mu ne awradahu raisuna al-Ghazali alayhi sarmadan ridaul waali mu ne lii nag ma wax xadiis la de boo xam ne ki ko rotal indi ko ci téereem mooy raisuna suñu suñu suñu suñu bopp suñu kilifa ga nekk ca kaw al-Ghazali di al imaam al-Ghazali Abu Hamid radiyallahu anhu alayhi yal na nekk sarmadan ba faw ridaul waali ngërëmu ki nga xam ne mooy ki aji eh, eh, kilifa jaam yi ki nga xam ne moom méngoo jaam yi ne wa xadiisun jaa an xayri rusul min ajli baka Muaaz bin Jabal mu ne wa loolee xadiisun ab xadiis la boo xam ne jaa dikk na an xayri dikk na ñu toxale ko an xayri rusul ci gën ji yonent yi alayhimu salaatu wassalaam min ajlihi ci sababu xadiis boobee bakaa ba ko yonent bi alayhi salaatu nettalee Seydina Muaaz ibn Jabal dafa jooy bakaa jooy na Muaaz ibn Jabal waaw waanum tàmbale mu ne mabda'uha anna rasula salla musalliman alayhi rabbun ala rakiba yawman murdifan mu'ada alayhi ridwanu alladhi aada mu ne mabda'uha na xadis ba tàmbalee mooy anna rasula anna rasula ken ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yal na sallaa yal na julli musalliman tey sëlman tey tey muccal aleyhi day mucc sëlmal aleyhi ci moom rabbul a'la rabbun bi nga xam ne borom bi nga xam ne a'la mooy ki kawe mooy ki nga xam ne ay mbiram a féete kaw te moo féete kaw ñépp te yéegut waaw rakki ba dafa war yow man benn bés mur di fan mu supporté waxoon nañ la yonent bale saa sam jombalul woon boppam yéeg mbaam waaye jombalul woon yéeg am kum teg ci ginnaawam supporté ko waaw fan mu ngi tegoon ci gannaawam Muaada di Seydina Muaad ibn Jabal al ansaari radiyallahu anhu alayhi yal na nekk ci kawam moom Seydina Muaaz moom ridwaanu ngërëmu yi ki nga xam ne aada moom moo ko musal ci li nga xam ne mooy ak kufru ba génn ko ci kéefër ak dugal ko ci lislaam waaye moo ko faat ci ngëm yàlla kon nag mu daldi tuuf ngërëmu yàlla te nekk koo xam ne ku sori la musal na ko ci li nga xam ne mooy ak texeede léegi lan la yonent ma lay saar saab wax mu ne bi ñu defee lool mu mu supporte Seydina Muaaz ci ginnaaw mu ne warafa al muxtaaru lissamai basaarahu hamida dil alai mu ne warafa mu yëkkati al muxtaaru ki nga xam ne moom lañu tànn muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lissamai mooy xool jëme ci asamaan basarahu bëtam ya di xool asamaan xaamida xaalam nekk aji sant zil ala i boroom xéewal yu màgg yi di borom bi mu ne wa qaala yaa Mu'aadu ba'dama ftakar qaala lahu labbayka yaa xayral bashar wa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw loolee mu ne ko yaa Mu'aadu woo ko ne ko yow Mu'aad yow laay woo ba'dama gannaaw ba nga xam ne te nii ba nga xam ne ftakara toog na ab diir daal di xaar ab diir di xalaat qaala lahu sayyidina Mu'aaz ba mu ko woowee mu ne ko labbayka wuyu naa la yaa xayral bashar yow gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam lan la ko wax mu ne qaala lahu inni muhaddithun laka hadithan in hafidtahu nafaaka mu ne ko man qaala lahu yonent bi alayhi salaatu salaam ba ko Seydina Mu'aaz tontoo mu ne ko inni man de rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muhaddithun aji nettali laa laka ñeel la xadiisan xadiis boo xamante ne nii in xafidtahu boo ko teetee boo ko boo ko ko takkee daal di koy wottu aa di doxe li ma ci wax ak la ca ne nafaaka dina la jariñ lakin ida dayatahu qataata ma laka min alxujjati inda di sama mu ne ko waaye cëy boo ko sàgganee dal di koy doya dal ba doxe woo ko qataata xamal ne dagg nga dog maa la nga xam ne laka ñeeloon na la amoon nga ko minal xujja ci ay lay yoo xam ne inde di sama ca borom ki nga xam ne moo féete kaw te mooy boroom asamaan di boroom bi tabaaraka wa taala lii boo ko tog wattoo di nga am lay ca sa kanamu borom waaye boo ko doyadalee doo am wenn lay sa woroom ba nga xam ne mooy borom asamaan mu ne summa alayhi qassa ma qassa ila axirihi faxtama qalban wajala mu ne summa ginnaaw gi bam ko lii la introduire nii la mëmbastale moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxam ja ginnaaw gi qassa mu nettali maa la nga xam ne qassa nettali na ko Seydina Muaz ba ila axirihi ba mam jeexe mu ne faxtamma mu daal di wu fees lool xalban xol Seydina Muaaz wajalaa ci ak ci li nga xam ne mooy ak ak ak mu nekk ku jàq ndax li koy nent bare sarsam wax tiis daal di koy dugg ndax lii lu rëy lii nga xam ne moom la ko dénk waaw mu ne summa baka radiya anhu llahu wa kulli man fi diini qad walaahu mu ne summa ginnaaw gi ba yonent balay saar saam pare ci li muy nettali baka mu jooy radiya yàlla na boroom bi gërëm anhu moom moom Seydina Mu'aaz allahu borom bi mu jooy wa kulli waaye yal na gërëm képp koo xam ne man fi diini ci diiney lislaam ji tëralin wii soobin wii xat waalaahu daal dinay méngook Seydina Mu'aaz nangu naa nekk koo xam ne moom day méngoog moom ndax mooy méngoog nit ku baax waaye kon nag mu ngi noonee léegi nag xadiis bii nii borom at-Targhib wa Tarhib daal dina koy indi Imaamul Ghazali boo demee ci mu Ulumuddin indi na ko ci boo bëggee lu guddal kom dañuy bañ a gën yaatal moo tax ku fa dem di nga euh, fa fekk loolee mu nga xam ne moom la xadiis boobu da wax kon ñu yem nii bii di ñëw insha allah ñu àggale wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika alamin